comme li Seydina Abdallah ibn Mas'ud doon wax amul benn aaya laa wax benn saar benn aaya boo xamante ne nii wàcc na lu dul ne xam naa kañ la wàcc fan la wàcc ak lu tax mu wàcc ak la mu làmboo bu ma xamoon kenn kese koo xam ne moo ma gën a xam nit ñi di takk seeni gawar di dem ak seeni këréen di laxas di uti xam-xam ci moom duma duma réeréelu de bu ma ko xamoon kenn rek ku ma gin a xam aaya yi yi gën maa xam alquran nit ñi di dem ci moom kononte kon man ibn ummi abd man abdullah ibn mas'ud dinaa laxas dem ci moom jàngi ko mais nag du koo gisul voilà du koo gisul te loolu du affaire u naan waa ji eh, waa ji nag day réyrélu quoi parce que waxam ni cela veut dire que moom day que moo bon kenn ginu koo xam mais waxul loolu mooy nit ñi des fois loolu il faut nga koy def am na ay jamono yoo xam ne il faut nga xamal nit ñi nag que ni yow ki nga doon réellement waaw loolu day am est-ce que Seydina Yusuf alayhi salaam bam naan ij'alni ala xazaa'inil ard teg ma ci ci trésor terrestre yi ndax man euh, damaa nekk koo xam ne ku mën a takk laa ku wóor laa ku mën a takk laa est-ce que da ko waxoon ngir tàng boppam mais il faut mu wane mbir mooy kan réellement. waaw moo tax boroom xam-xam léeg-léeg moo ko wax ju mel noonu waaw ay dangay nekk ndax ndax comme te lamda wax naa la mën naa nekk xalif général waaw damaa commencé foofu parce que mooy day xew xew na daa bari te en plus mooy bu ko defee keneen koy xalaat yow ci ñi gën a nga xam ne boo mooywul moom mën na cee bokk voilà parce que ñun suñu réew yu du réewu xam-xam voilà loolu képp laa la bëgg a wax te loolu mooy réalité bi nga xam ne euh, dara daña dara gisaguma dara lu ko dindi waaw léegi nag koo xam ne mbir mi wax ji neexu ko ah <laughs> bismillah euh, man nañ ci kii te loolu sax ay foog naa silmaxa silmaxalu la parce que mbir yi leer na waaw léegi <coughs> mooy que xam nga nga nekk foo xam ne gaa yi bëgg laa fontoo foog ne yow xam-xam bi nga yor saay affaire folaak yooyu mais dañ leen di yëgal ne man seen yii nii du ma ci dugg parce que man melu ma ni yéen voilà comme débat yi ñuy créer naan ay débat wax ci lii ay diine ay ku nekk ñëw ñu naan saay xaw na koo rey xam nga loolu loolu moom vraiment mooy waxi ñi nga xam ne mais duggaguñ école xamuñ xamuñ luy daara bu ma nee xamuñ luy daara nag yow bul toog naan man de def naa daara yit fukki at loolu taxul may wax. man ngaa def daara ji fukki at te xamoo luy daara parce que sam njàng wéru loolu taxul ñuy wax mooy ñoo xam ne ñoom xam-xamu xadiis alquran yooyu xamuñ ci dara booy wax ñu jàpp mbir yi wax sa xalaat daanaka masala bu ñëw ñu jàpp ne affaire bi wax wax sa xalaat la nga gis ku nekk yi wax boobu il faut nga recadrer affaire bi bu dee yow rek ka fi xam yow yaay wax loolu nag du ne da ngay réeréelu ci seen kaw non obligation la nga ne leen ah, attention euh, bon maintenant on met les points sur les i mu jeex euh, ku xam te ku xam mooy lan mooy li ngay wax na tegu ci alquran wala xadiis loolu la ku ko xamul lool ku ko manul na noppi léegi yow boo xamee ne ñoom ñëpp xamuñu ko dañ naan leen léegi mbir mi leen la yéen ñépp noppi bu ko defee ma leeral masala bi ma leeral ko mooy gaa yi naan saa yi nag daa jàpp ne moo ñu gën moo ci waaye fan dañu ëpp xam-xam mooy waxi waxi nulaar yooyu nga xamante ne lamdaa yee koy wax moo tax waxtaanakub lamdaa bokk na ci li gën a metti wax ji ñuy eh, wax ne imaam Shafi'i rahmatullah alayhi da koy wax loolu dëgg la naan discuter naa dàgge naa ak boroom xam-xam yi waaw daal def discussion ci masala daal di leen nopp waaye ab lam daa mooy koo xam ne jàngut ab am nii ba ma ko defee moom moo ma noot dëgg la parce que moom amul règle amul règle te <laughs> yooyu yépp xamu ko mooy yooyu il faut léeg-léeg ngay wax gaa yi nag é mbir lii la mbir lii la ah kon loolu la eh, kii ne eh, mooy mooy mooy eh, raawi bi kon moom moo gin a xam li mu riwaaya bu amee lënt-lënt ñii gisu ko neneen ñeneen gisu ko moom mu firi ko ne lii la loolu mooy nopp ndax moom moo fekke comme ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax waxu ko ngir rëy rëylu mais dafa wax dëgg ndax nit ñi il nga wan leen te loolu dafa am beneen njariñ bër nit ñi xam ne kon yow ñoom jarul ñuy ñuy wër fu nekk di sonal seen bopp te yaa ngi ku mel noonu kay boo ko amee daa jar ngay dem fen xoola la ko Zeyna Abu Darda waxoon ñoom Alqa ah, waxoon Alqama fële ca Sham ba mu dajeeg moom mu dugg ci jàkka ji di ñaan yàlla yooyu yal na ko yàlla boole boroom xam-xam waaw nee na ma dajeeg Zeyna Abu Darda ci fële Damas ci jàkka ji nee na bi ma ay mbokki fan yooyu ma ne ko Kuufa mu ne ma yéen seen biir fala saaxibun na'layni wal wisaadayni nekk. ki nga xam ne moo doon yor dàll yonent bi aleyhi salaatu salaam bu ko mësoon a sumi fenn moo koy téye balaa dem mu tegalaat ko ko yor secret hein ak yooyu yépp mais <laughs> kooku kay kooku yéen waroon na leen doy na leen lu tax ngeen di jóge ci kooku ku mel noonu di ñëw ci man di ma laaj mooy loolu mooy am na beneen mooy loolu ab ab ab ab beneen affaire euh, euh, euh, lu positif lu ci dem mooy bu ko defee yéen ngeen yem foofu ci waa ji bu ko defee dem fan yépp ngeen buub mais waxuñ la boo buubee lépp nag nga xeeb ñi ci des non non mooy dangay boole lépp mais dina la dina la dina la tax yow wër gu bari doo ko def fekk yaa ngeeg moom ndax li ngay uti feneen li nit ñiy takki fas takki ay kii di ay gëléem di dem fu ne yow man nga koo am fii ndax diw mi loolu koy xéewalu yàlla la